asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa euh, mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo bi weeru koor bi tàmbulee ba léegi ci baaxoo waxtaane tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko fas yéene ko seq ak yéen diir weeru koor wi incha allah tey ji rek ñu fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir ñu fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor yépp ki ñuy dalal bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy xamle aslëf ci ay yëngutoom ci wàllu jàng ak jàngale ki ñu dalal mi ngi tudd Issa Ndiaye yaakaar naa ne fii ci Darou Moukhty jërul woon sax ñu ko fi présenté ndax mën nañoo wax ne fi la bokk ndax fii nga xamante ne mooy lycée bii nekk ci Darou Moukhty moom mii seq ak ñun waxtaan professeur la ci lycée boobu diirub ñaari at wala lu ko mi ngi jàngale foofu ba jamono ji ñuy wax yéen foofu ci boobu lay jàngale waaye nag mi ngi sosoo mi ngi askanoo dëkk bu ñuy wax ngaay mexe ci wetu ngaay meexe googu ci dëkk bu ñuy wax ngumba amar foofa la jànge alquranul karim ginnaaw ba mu motalee njàngum alxuraanam la dugg ci daara yi Serigne Mourtada Mbacké jooju ñuy wax institut Al Azhar ci biir Ngaye Mekhe foofa la tàmbalee njàngum alquran njàngum xam-xamam foofa la jànge ba am ash-shahada al ibtidaiya muy certificat d'études primaires ginnaaw ba mu ko amee la fa bawoo dem ci Al Azhar bu ndaam foofa la tàmbalee jàngum al i'dadiya ba am fa shahada al i'dadiya muy brevet de fin d'études ginnaaw ba la fa jógee dem ci institut al azhar bi nekk Thiès moom tamit tàmbali am njàngam ci wàllu asanawiya ba am fa ash-shahada asanawiya muy baccalauréat ci biir loolu boroom xam-xam yu baree baree bari fréquenté na leen jàng ci ñoom li nga xamante ne moom lañu war a jàng ci wàllu majalis mu bokk ci ñooñu nga xamante ne jaar na ci ñoom Serigne Mbacké Abdourahmane di ku ràññiku ku ñëpp xam bokk ci tamit Serigne Moustapha bokk ci tamit Serigne As Diakhaté ñooñu ñëpp di ay jàngalekati xam-xam yoo xamante ne ñu ràññiku lañ ñu ñu baree bare miin lañ ci biir loolu ci la ko yàlla baaxe mu am bourse jóge fi dem Maroc ngir mott li ji am njàngam foofa ci benn université bu ñuy wax jaamiatul xarawiyin foofa ca université boobu foofa la dugg ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatu usuluddin ba ci atum 2003 ci la am licence ci kulliya boobu ma tudd waaye nag loolu teewut mu continuer ci njàng moom ba léegi foofu ci Maroc mu am fa li ñuy wax xabul maanaam ñu ñu nungal ko mu continuer am mu mën a continuer am njàngam foofu ci Maroc ba ci atum 1986 euh, atum 2006 ci la am li ñuy wax magistère ci fànn gi ñuy wax manahiju tafsir ci loolu tamit ba tey teewul mu continuer ci gëstu yooyu ak ci jàng yooyu ba ci atum 2007 2008 année scolaire 2007 2008 ci lañ ko nungul mu mën a continuer am njàngam foofu ci Maroc ba tey di def gëstu ngir am doctorat ba jamono ji ñuy wax ak yéen mi ngi continuer di jàng foofu ci Maroc di def benn bahs ci wàllu doctorat ngir am doctorat foofu waaye euh, ci biir loolu bi ginnaaw bi mu amee licence ci at deux mille deux bi mu ñibbisi fii ci Sénégal yàlla baaxe na ko mu at mi ci concours yi nga xamante ne mooy may nit ki ngir mu mën a dugg ci daara jooju ñuy tàggate jàngalekat yi muy école normale supérieure yàlla baaxe woon na ko ba mu at mu ci concours boobu ci atum 2004 dugg ci daara jooju ñu formé ko fa mu nekk ab jàngalekat nekk professeur ñu jël ko ci gouvernement bi andi ko fii ci lycée bi nekk Darou Moukhty mu fiy jàngale. ci biir loolu tamit am na ay gëstu yu bari bari yoo xamante ne def na ko def na benn gëstu ci al fikru tarbawiyu inda Shaykh al Xadim waaw wàllu yar naka la Serigne Touba Xaadimu Rasuul xalaate wàllu yar. loolu def na ci benn gëstu bu yaatu naka noonu tamit def na benn gëstu ci mu muassasatul azhar al islamiyya dirasatun dirasatun taqwimiyya benn ba gëstu boo xamante ne mi ngi ko def mu aju ci daara ju mag jooju nga xamante ne moom la Serigne Mourtada Mbacke taxawal muy institut al azhar te mu jaar fa naka noonu tamit def na benn baxsu def na benn gëstu ci alxaaji ahmad dang dem asukuniyu wa tafsiruhu diyaa'u nayrayni aljaami' bayna ulumi taifatayni dirasa wa taqdim kon ci gàttal rek su may leen di xamal ki nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey waxtaan wi kooku mooy jëm ji nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey ji waxtaan wi li mu fas yéene waxtaane nag mooy euh, njabootuk jullit njabootuk jullit ak yàqu-yàqu yi wala yi nga yu xew yi nga xamante ne nekk na ci suñu kanam yooyu mooy yan ak naka lañu def ba njaboot gi mucc ci yàqu-yàqu yooyu noonu kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ak ñun ci biir waxtaan wi incha allah danañu xamal naka la lislaam dégge ak njaboot lan mooy ak njaboot ci lislaam naka noonu tamit danañu xamal ci biir waxtaan wi yitte ji nga xamante ne lislaam jox na ko euh, sos ak njaboot naka noonu tamit ci biir waxtaan wi danañu xamal ak njaboot ci lan ak lan lay mën a amee naka noonu tamit danañu xamal incha allah ci biir waxtaan wi ana yan mooy gàllankoor xamante ne moo taxaw ci kanam njaboot gi ngir gàllankoor leen ba dañu mën a mën a mën a aw fi nga xamante ne fi la ñu fi la ñu yàlla sant ñu jaar waaw ñu xamal tamit bu fekkente ne gàllankoor yooyu am na responsabilité bi ci kan lay dellu naka noon tamit danañu xamal ay danañu andil ay proposition ay proposition yoo xamante ne suñ ci jaaree xaj na yàqu-yàqu yooyu danañ ci mucc kon ci gàttal kooku mooy ki nga xam lii mooy li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun xam naa ne euh, bala ñu ko jox kàddu gi rek ñu présenter leen. ngaay ci ndeer naar mu amoon yéene ñëw teewe jataay bi surtout bi ñu ko ko waxee mu amoon ci yéen lool waaye nag am ay gàllankoor ba tax mu yebal benn délégation boole ko moom mii ku ñuy wax Sidi Lamine Kunta ak Serigne Omar Gueye ñoom ñaar la yebal boole ko moom ngir ñu teewee ci jotaay bi kon ñooñu ñu ngi di sant te ñaan yàlla tànk yi nga xamante ne moom lañu njëkkati dikki ko fii jotaay bi ak tànk yi ñu dellu yépp yàlla ko yàlla bind aw yiw te fulal ñu ko te laqal ñu ko fi yàq yeggut kon li ñu def moom mooy dañuy jox Serigne gi ku ci am laaj boo xamante ne aju na ci lii nga xamante ne moom lañu waxtaanee boo ko andee insha allah bu waxtaan bi jeexee bis bi kon kon yàlla na ko yàlla defal taw te defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا أحمد الخديم وقاد له ما اختاره له ونفعنا به آمين في بداية كلامي أن أتوجه بالشكر والتحية wa ziyaara ila fadilati cheikh sëriñ cheikh Khady Mbacké allazi nasalullaha an yuammilakum bina bakan sihati wal afiya wa biwasitatihi wajhi ila sairati al usrati al mu'tawiya wa in kunna sa moroom xusnul mu'ashara nag buñ ko waxee du caagi ne rek euh, rafetal def lu rafet nii waaye bokk na ci sax muñ jafe-jafe ak tegaay sëy ak i problème am wax naa ko ci lu weesu ci kaw nii dañuy jàpp ne sëy moom day rey rey ci léppam déedéet sëy ay responsabilité la ay tolluwaay la léeg nga tollu ci foo xam ne daanaka àdduna ci boppam dalay soof ci ay doxalin ak tolluwaay su boobaa nag kenn ku nekk di muñal sa moroom loolu bokk na ci àq ji nga xam ne kenn ku nekk am na ko jëme ci sa moroom buñ jàngee alquran danañ fekk suñu borom ci soññee ana yan la ko téye mooy daa imul usratil muslima juróomeel tomb bi ñu bëgg cee ñëw ci jafe-jafe yin yaakaar ne ak gàllankoor yin yaakaar ne dana gàllankoor al usratul muslima maanaam ku bëgg a amal njaboot goo xam ne day dund comme ni ko lislaam jàngale tey jii am na gàllankoor yoo xam ne euh, gis nañ ne ngi ci sa gàllankoor yooyu yan la moom lañ tudde taxaddiyatul waaqea juróom-benneel bi mooy ana ñan ñooy responsable ci jafe-jafe yooyu ak gàllankoor yooyu buñ dee joxoñ baraamu tuuma ana ñan la ñuy joxoñ juróom-benneel bi mooy ana lu ñuy proposé comme ay euh, stratégie laa koy tuddee maanaam anam yi xeex buñ bëggee jaamaarloo ak euh, jafe-jafe yooyu bëgg ko tàmbalee ci lu tax ñu tànn mawdon bi ñun danoo gis ne suñu borom tabaaraka taala bokk na ci yërmandeem ci jaam ñi ci mbindeef yi waaye rawatina nit binduleen leen rek bàyyi leen lu mu leen di organiser moom na la bind rek kenn du bokk fenn waaye yërmande tax na mu bind leen bàyyi leen ci benn cadre social boo xam ne mooy al usra usra boobu muy famille buñ ko seetloo dañuy gis ne askan woo gis société boo gis mboolooy usra ñoo koy formé ay famille ab lim ciy famille ñooy booloo doon ay giir giir yi booloo mboole seen former ab mujtama ab société ba tax ñu mën a wax ne kon baaxu société bu nekk mi ngi aju ci baaxu famille yi nga xam ne ñoo ko composé ñoo dajaloo doon ko ci loolu kon dafay mel ne dañuy mën a wax ne balaa ab société baax dafa fekk famille ya ko composé ya dajaloo doon ko baax ñu gis ne nag buñ xoolee ci ni lislaam jàngalee famille ak ni ko tërale ni mu waxee ne noonu la war a sosoo ni mu waxee ne noonu la war a dunde bu ñu xooloo loolu lépp xool tey ñun suñuy usar suñuy famille danañ gis ne am na luy mënaase dund googu dana am loo xam ne buñ moytuwut fa mu nu jëme mooy gën noo soril suura bi nga xam ne moom la lislaam tegoon ne nii la al usratul muslima wala dunde dañ gis ne gàllankoor yooyu lenn rekk moo ko mën a dindi mooy taxaw xeex ko kon mu mel ne xeex boobu moom lañ gis ne moo mën a moo fi mën a jële gàllankoor yooyu loolu tax na ñu bëgg kon ci jataay bi dellu siwaat ci famille usra ak njaboot ci lislaam nu ko lislaam jàngate nu mu ko xamle waaye ana lu mu ko téye waaye itam ana yan ñoo ko gàllankoor ci jamono ji yan mooy ay jafe-jafeem ci jamono jii yi nga xam ne dana dox digganteem ak mel na ko lislaam bëggee jublu ci loolu ci loolu indi ay proposition yoo xam ne yaakaar nañ ne wala moom lañ gis ne buñ ca jaaree dana nu dimbali ci moyu jafe-jafe yooyu pour taxawal usra ci kenn yooyu nga xam ne moom la ko lislaam teg kon loolu moo tax ñu tànn nan la lislaam xamlee famille famille ci l'islam buñ ko doon xool dañuy li ñuy njëkk a seetlu mooy ne day sosu ci kaw ab sëy sëy nag buñ ko waxee wax góor ak jigéen ci ay nit day sosu ci kaw kaw ab sëy waaye itam ca dund ga day dund dundin woo xam ne day ànd ak sàmmoonteeg teggini lislaam looloo tax ci saa si dañuy dal di mën a bàyyi xel ne kon bépp jokkoo ci diggante góor ak jigéen ci lu weesu biir sëy loolee lu mën a yaatu yaatu ak lu ca mën a juddoo loolu ci lislaam buñ ko mën a jàppe ab famille waaye itam famille ci lislaam buñ koy sos dafa fekk mu am luñ cay jublu yooye bokk na ca mooy sàmm askanu doomu aadama ba du naax saay ndax euh, nañ xalaat rek bu fekkoon tey jii euh, ak askanoo amul woon diggante sunu maam aadama ak Awa ak ñépp ñin bàyyi ginnaaw bu amul woon ak jokkoo ci wàllu sëy di def ay doom bu loolu amul woon kon xeetu nit fu ñu njëkk ñooñee yem kon xeetu nit yem fa waaye ci sëy bokk na ci jublu yi ci am mooy wattu xeetu euh, doomu aadama ba du jeex ci kaw ci kaw suuf sëy ci lislaam dañ jàngee alquran dañuy dégg suñu borom di wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana aleykum raqiba aywa suñu boroom daf ñoo bind delloo ñu ci kenn kooka sàkk soxna nit ñi di askanoo ci ñoom di jurante ba tey jii kon bokk na ci jublu yi nga xam ne day la lislaam di jublu ci amal famille mooy wattu xeet doomu aadama bokk na ci itam euh, nit yàlla da koo binde bu dee góora a muy xay di jëm ci jigéen maanaam di am aajo ci jigéen bu dee jigéen it yàlla da koo bindee ci aw bindam muy am aajo di jëm ci góor loolu lu naturel la ci doomu aadama waaye mu mel ne bu dul woon ak sëy kon loolu dana mën a am jokko yi dana am ci cadre boo xam ne du sàmmoonteeg ndigali suñu borom ndax suñ borom daa bëgg jokkoo buy am mu am ci kaw ab sëy kon dafa mel ne sëy bokk na ci li ñu ci jublu ci lislaam naam nit ñi mën a faj seen aajo ci wàllu googu waaye def ko ci anam goo xam ne day ànd sàmmoonteeg njàngaley lislaam sëy itam boobu ñu wax wala boog famille bi ñu wax ci lislaam bokk na ci liñ ciy jublu mooy sàmm setuk askan yi ba njaxas du am njaxas du am diggante askan ak moroom ja ndax bu dul woon loolu kenn ku nekk du xam fu mu bokk kon njaxas dana am waaye bu ñu defee ay sëy kenn ku nekk xam sa sa sa sa waajur a ngi nii sa waajur waajuram a ngi nii kon xam fa nga bokk bokk na ci itam jublu yi nga xam ne moom lañ am ci famille ci lislaam mooy sàmm askan wi ci ak yàqu-yàqu te loolu bala moo gën a leer danoo xool société yeneen yi nga xam ne danoo sàggane sëy nit ñi di am ak jokkoo ci góor ak jigéen ci dul cadre sëy gis nañ ne lañ lamuy jur mooy euh, ay njaboot yu amut fenn fuñ dellu ay njaboot yu amut genn sàmm loolu di jur ak yàqu-yàqu bu baax a baax ci société bi kon ngir moytu yàq-yàqu yooyu tax na itam lislaam digal nit ñi ci góor ak jigéen seeni jokkoo ñu koy def ci biir sëy kon sëy daal ci lislaam ci kaw wala boog famille ci lislaam ci kaw sëy lay taxaw waaye itam day sàmmoonteeg teggini lislaam ci ak dundam waaye itam lii mooy jubli yi nga xam ne moom la lislaam amoon ci bi muy digal ñu di ko amal lislaam yittewoo lool wàllu famille maanaam nit ñi di dund ci biir ay famille loolu li koy màndargaal lu bari la waaye ci misaal rek mën nañ cee tudd benn mooy soññee gim soññee ci nit ñi di takk soxna ndax xam nañ ne buñ naan famille balaa mën a am daa am ab sëy ngir yittewoo bu lislaam yittewoo mbirum famille tax na mu ne nit ñi nañuy takk soxna buñ jàngee alquran dañ dégg suñu borom di wax naan wa ankixu layaame minkum walsalixina min cibadikum wa imaa'ikumu in yakunu fuqaraa yugnikum allahu min fadli wallahu waasiun alim na ngeen e, takkal ñi amut ay soxna ci góor ñi ñi amut ay boroom kër ci jigéen ñi teg ca ne su fekkee ne mbirum koom-koomu àdduna rek la suñ boroom dana leen defal ak koomal kon foofu ñu ci seetlu ne ndekete ñàkk man ñàkk woomal du lay wu doy ci ñàkk sëy ci lislaam ndax yàlla suñu boroom euh, digle na bu baax ak koomal ci sëy loolu nag léeg-léeg euh, ñiy firi danañ ci am aw déggin dañuy jàpp ne loolu li ko waral mooy ne nit bu dencee denc dafa am lu mu àndal mooy góor gi bu dencee faaw day daal am ñum xool comme ay nawleem bu ko defee di am lu muy bañ di am lu muy njëkkalanteeg ñoom waaye itam soxna si denc dana am lu muy bëgg dana am lu muy sàkku ci moom bu ko defee yooyu yépp di ko pousser ci mu gën a góorlu gën a sàkku lu lew ca noonu lay sax jekkee di def jéego ak farlu goo xam ne amul daawu ko def ca la jiitu woon sëy ba te su boobaa loola doon wasiila ci mën a fàggu lu ëpp lam daan am te loolu dañ koy seetlu ci nit ñi ñu ci bari léeg-léeg dangay gis koo xam ne euh, daanaka danga naan sëye ko soppi balaa muy dugg ci kër da doon doon ku ku ku dal ku ku ñàkk paal ci yu bari waaye bu xasee yor kër rek commencé kër kër yi commencé soppi kon ñàkk ci lislaam du wala ñàkk woomal ci lislaam du aw lay wu doy ci ñàkk sëy yonent bi sallallahu alayhi wa ci ab xadis dafa wax ne yéen mbooloom ndaw ñi ku ci mën a am loo takke ak ca nag la ca aju mu ne na nga nga denc ndax loolu moo gën a sàmm ay bët waaye itam moo gën a ñoŋal pëy daane ku ko mënut nag na woor nay bari lu muy woor ñu koy digal mu woor ndax woor day lu koy fekk yaa ma'shara shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija boobu Bukhari ak Muslim dëppoo nañ ci ci beneen xadis yonente bi sallallahu alayhi tontu woon na aw nit ñu mas a ñëw di ko misaal koo xam ne daal day dëkke woor bëccëg gi guddi gi da koy fanaanee naafila amul yitte daanaka ci jigéen bañ ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal ci tontu ne man de maa leen gën a ragal yàlla waaye teewut damay takk soxna damay woor di dok di nelaw di di julli guddi waaye itam di nelaw daan cee teg tamit daan ne di denc ay soxna te ne koo xam ne nag euh, tànn nga leneen lu dut sama yoon wii bokkoo ci man loolu mooy xadis bi nga xam ne itam Buxaari ak Muslim dëppoo nañ ci yonent bi sallallahu di wax ne ama wallahi inni axshaakum lillahi wa atqaakum la lakinni asuum wa uftir wa aqumu wa anaam wa atazawaju nisa fa man raxiba an sunnati fa laysa minni bokk na ci itam yin mën a jànge yitte gu yit lu islaam yitte woo sëy mooy dafa digle ak yombal ci can yi maanaam li sëy laaj ci ay man-man lislaam dafa digle ne nañ ciy def ak yombal danañ ci jàng xadis boo xam ne moom it al imaam ahmad moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki gën a rëy wala sëy bi ëpp barke mooy sëy bi nga xam ne daa gën a woyof ay tegandaay maanaam ay war-war inna a'zama az-zawaaji barakatan aysaruhu na ci beneen xadis boo xam ne itam euh, Buxaari ak Muslim ñoo ko solo am na soxna su ma sa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw ne ko may naa la sama bopp taxaw lu yàgg yonent bi tontuwut ba digg yàgg benn kenn ci jullit ñi kenn ci saxaaba yi daal di jóg taxaw ne ko yonent bi may ma ko su fekkee ne amoo ci yitte yonent bi sallallahu alayhi ne ko loo yor pour sàkk ko ko comme ak can pour defal ko ko comme ak can mu ne ko man de sama mbalaan mi rek laa yor mu ne ko waaye sa mbalaan mi soo ko joxee du too dese dara kon seetal leneen mu ne ko man de awma leneen mu ne ko seetal donte sax ab jaaro përëm la ab jaaro përëm la sax seet ko waaje seet xool-xool daal amul dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ndax wattu nga dara ci alquran mu ne ko waaw wattu naa saar sàngam saar sàngam saar sàngam commencé lim mu ne ko kon may naa la ko ci loolu nga wattu ci alquran kon loolu it euh, ñu ciy déggee euh, doxinu lislaam ci euh, soññee ci nit ñi di denc bi ci njëkk mooy digal gim digle ñu dencal ñi dencut xamle ne bu dee ñàkk a la loolu amul problème yàlla garanti nañ ak woom waaye itam digle gim digle ci ñu def ak woyefal ci can yi kon noonu la ñuy gisee ne kon lislaam ndekete dafa soññee bu baax a baax ci nit ñi di def ay famille def ay usra te bu nee usra balaa mën a taxaw ab sëy dafa am kon ba soññee ci sëy rek booba la soññee ci al usra ñeenteel tomb bi dañoo bëgg xool kon ginnaaw bi lislaam soññee ci ñu amal ay famille ana yan la ko téye ana yan mbir lan gis ne moom la lislaam téye famille loolu dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ci wàllu sosu famille bi wàllu sosu bi beneen bi mooy ci wàllu dund gi bala moo sosu am na lu lislaam wax waaye bu tam bu demee ba sosu war a dund nag famille boobu am na lu lislaam wax ci wàllu sosu gi liñ ci njëkk seetlu ci njàngaleem lislaam mooy dafa digle ne nañ sàmmoonteeg diine nañ sàmmoonteeg ak jikko ju rafet lu tax loolu ndax sëy dafay loo xam ne xëy na ci kaw nii nit ñi dañuy defe ne lu simple la xëy na lu neex la waaye sëy ab société la diggante góor ak jigéen boo xam ne dafa bari ay jafe-jafe dafa bari ay tegandaay ba tax na kudut borom diine kudut borom jikko ju rafet mën a ko dékku ngir loolu nag ngir xam gu lislaam xam loolu moo tax ci njëlbeen mu ne nañ sàmmoonteeg diine ci ku góor ki waaye itam ci ku jigéen ki ndax yar ba ñuy amee ca diine ja rekk moo mooy tax ñu mën a muñ mooy tax ñu mën a dékku ab sëy di ko doxale ci nam gën a rafetee buñ jàngee danañ dégg yonte bi sallallahu ci benn xadis muy wax ne euh, danañ takk jigéen ngir ñeent ngir alalam ngir ab tiitaram maanaam fam bokk ngir ab rafetaayam waaye itam ngir diineem waaye lam ca teg mooy daf ne la na tànn borom diine ji tunkaxul mar'atu li arba'in li maaliha wa li xasabiha wa li jamaaliha wa li diiniha fadfar bi zaati diini taribat yadaak dafa mel ni dafa tàmbali wax li li am li am mooy nit ñi danañ takk jigéen ngir ab rafet eh, alalam danañ takk jigéen ngir ab tiitaram fam bokk danañ takk jigéen ngir eh, ab rafetaayam danañ takk jigéen ngir diineem loolu mooy am dafa tàmbali kon xibaar ñu lii am waaye nag mu teg ca la nga xam ne moom lay digle moom moom mi yàlla yónni mooy rikk nañ fexe ba ak lenn luñ mën a bàyyi xel diine ji moom na jiitu fasfar bi zaati diini taribat yadaak ci beneen xadis boo xam ne al imaamu tirmisi moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne bu góor guddi borom ko dikkee di ñaan soxna nee na na ngeen ko may soxna ndax bu ngeen ko defut loolu dana jur fitna ak yàqu-yàqu yu bari ci kaw suuf iza jaakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu illa tafaaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabir kon li lislaam njëkk a teg ci lum téye ab usra mooy sosu ga dañ sàmmoon sàmmoonteeg diine ak jikko ju rafet cee jigéen ja waaye itam ca góor la bokk na ci yooyu itam lim ko téye ba tey ci sosu gi mooy e, digle gum digle ñu defal ak yombal ci sëy bi buy sosu buñ ci indi lenn loo xam ne day jafeel nañ ci def ak yombal dëgg la dana laaj danañ laaj ak can can bokk na ci yi ni laaj bu ndee sëy waaye can lu mu doon can weesu loo xam ne góor gi da ko yëkkati teg ko ci loxol jigéen bi jigéen ji moom ko muy am lu muy tegtale ci góor gi mu am bind wu ci góor gi war a jànge mooy ndeketekat mu ngi jëm ci société boo xam ne wàllu financement ba moo ko yor mi ngi nii jëm ci di tàmbali ab ànd boo xam ne dafa laaj financement te lépp la ca war moo koy def moom lañ ko teg kon bu fekkee loolu la bari geeg néew bi daanaka amul solo li am solo mooy na góor gi dégg bind woowu te waaja itam taxawe taxawaay boobu ammaa nag jëmmi uh, can gi ak dayoom daanaka amul solo ndax gisuñu fi kenn ku dese ak canam daanaka lu mat ñetti weer balaa ñetti weer mu jeex kon can gi du pour dundal ndaw si ab risaala rek buñ bëgg góor gi déggu ko ba mën a waajtaay waajtaay wu doy ngir li nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko sant moo tax yonent bi sallallahu alayhi ci xadis boo xam ne abu daawut ak xaakim solo nañ ko mu wax ne xayru sadaqi ay saruhu li gën a li gën ci can mooy nga ci gën a yomb loolu lépp ngir yombal ngir def ak yombal ci ab famille te jamono jami sosoo ci beneen xadis boo xam ne al xaq yi moo ko solo mu ne ki ëpp ci jigéen ñi barke mooy ki gën a woyof ak can inna a'zama an-nisa'i barakatan aysaruhunna sadaqan ñuy jàng itam ci ndénkaane yi sëñ Tuubaa xaadallahu lahu maxtaarahu la mu digal murid yépp ne leen bu ñu weesu ci can ñaari téeméer ci àqi nit ku woomal bu dee ko woomal daal ci can jëm ci jigéen bu mu weesu ñaari téeméer bu dee ko yées nag moom téeméer ak juróom fukk daal di cay teg ne Euh, mu ngi digle ñu bañ a weesu ñaari lim yooyu te képp koo xam ne nag def na lu lu ko neex mooy weesu ko dana dajeeg lu ko naqari teg ca ne bu dee goro yee te xam ngeen ne tey goro yi lu ci bari walla bokk boroom influence bu rëy lañ ci sëy yi mu teg ci ne goro yi bu fekkee ne waa ji dafa ñëw joxe euh, ab lim dese ab lim nee na buñ ko ko laaj mu teewal lépp buñ taxaw ne ko daal faw day mat ndaw si doog a dem wala boog waa ji am na si ci xaalis bu teew ami matériel nangoo joxe xaalis ba mottalee matériel ba nee na bu boobaat buñ ne ko xaalis daal luñ ngay joxe xaalis rekk déedéet bu boobaa nañ ko nangul lam nara mottalee xaalis ba bu desee nag xayma loolee ban valeur lay am mu ne bu ko waa ji xayma bu ko goro yi xayma waaye nañ wooyi ay jàmbur yu maandu ñu xayma ko ndax loolu moo gën a ñoŋ loolu danañ koy jàng ci eh, ndénkaani sañ Tuubaa boo ko booleeg xadis boobee wala xadis yooyee lépp di tegtale ne kon lislaam dafa bëgg ab famille ca buy sosu ñu def ko ci ak yombal loolu ma wax ne ndénkaani sëñ Tuubaa la lii mooy nas bi bismillahi irrahmani irrahim faalamu anni nahaytu kulla man taallaqa biya an yu'tiya imra'atan sadaqan zaidan ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji alghani aw ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri alghani faman araada albarakata walmanfaata falyaqif ala haadayn aladadayn fa kullu man jaawaza fa sayalamu anna man faala maa shaa laqiya maa saa wa amma al ashaaru fala yumsiku almar'ata an zawjiha li adami tamaami sadaaqiha aw yashtaritu alayhi fiddatan faqat wa li zawji an yu'tiyaha ghayra fiddatin min urudin ka daabatin aw maashiyatin aw raqiq ka daabatin aw maashiyatin aw raqiq walakin la yuqawwimuhu alzawju wala al ashaar bal innama yuqawwimuhu al ajaanibu al udala wa laysa lilzawji an yatazawaja imra'atan uxra walaw raabi'a illa ba'da daf'ihi sadaqa allazi qablahu wasalaam loolu di ndénkaanal sëñ Tuubaa ci mbooleem murid yi xam naa ñaar téeméer moom ci yooyu jamono valeur bi dana ëpp tey ñaar téeméer tey waaye lu ci mën a am yaakaaruma ne tolloo nag junni junni yu bari yi xew tey yaakaar naa ne junni junni yi féet na ko kaw lu baree bari kon ci noonu lañuy gise ne am na lu lislaam téye famille ci lis famille usra ca buy sosu bi ci njëkk mooy euh, nañ ci sàmmonteeg diine ñaareel bi mooy nañ ci def ak yombal tey digge ci ne euh, yombal googu ku ko def sëy bi dana am barke léegi sëy bi sosu na ba pare mu des dund gi ana lan la ko lislaam téye yooyu bu ñu koy xool bi ci njëkk mooy lu ñu tuddee alqiwaama alqiwaama maanaam ak njiit lislaam bi mu ne nañ defar ànd boobu dafa tànn njiit njiit gi mu ne na ko góor gi jiite lu tax góor gi jiite mu delloo ko ci ñaari mbir benn bi mooy ni ko yàlla bindee ci kàttan ci wàllu kàttan mu gën a am kàttan jigéen xam nga ne jigéen am na lu mu gën a gënee góor góor am na lu mu gën a jigéen jigéen a gën a ëpp xolub muñ noonu ak xajoo yëfi xalel ay jooy ay yarak loolu xolub jigéen a gën a xajoo kon jigéen a gën foofu góor waaye góor it am na fum gëna jigéen bu dee ci kàttan ak euh, al badaniya góor foofu moo fi gën jigéen comme seen ànd bi nag yàlla dafa def mu war a am ay charge ay tegandaay yu rëy kon faaw mu am ñoo xam ne ñoo faaw ci ànd bi ñu xool koo xam ne moo gën a dëppoog mën a taxawe mana matal tegandaay yooyu kon góor ngir ci bindam ni ko yàlla bindee mu gën a dëgër waaye tam gën a ëppug dal ci yenn xew-xew yi te sëy day ànd boo xam ne day bari ay xew-xew yu laaj ak dal kon góor ci li ko yàlla dénk ci loolu gën a dal jigéen gën ko mën a dékku ci dëgëruk yaramam loolu mooy mbir mu njëkk mi nga xam ne tax na lislaam jiital ko ci ànd boobu beneen bi mooy ànd bi moom lañ ne lépp lu ci lum laaj ci ay fere yaa koy def te yaakaar na kenn ci ñun ñii du gërëm mukk bokk ci ab entreprise boo xam ne membre la ca di ko financé ba pare di ko jiite li xel gën a nangu mooy ne nit bu bokkee ci ab entreprise di ko financer da am kàddu wala sax moo ko jiite kon looloo tax ñaari yooyu góor ci bindam gën a euh, ëppug dal gën a mën a gérer yenn situation yi da ngeen koy seetlu ci kër yi ak kër nga boole fa mboolooy jigéen da gis ne bu dee ñoomu neen rek ay coow ay weranteeg ay problème moom day bari lu tax mooy dañoo tanantewut bu fekkoon ne ay góor la nag yàlla dénk na leen léeg-léeg ci dal loo xam ne danañ mucc ci yooyee boole nag ne moom lañ sant mu war a taxawee lépp li nga xam ne moom la sëy bi laaj ci wàllu financement ñaar yooyu tax na kon ci njëlbeen yàlla sàkk koo xam ne moo jiite waaye jiite nag tax tegtalewul ne da ngaa gën ñun ñun bu ñu bëggoon fii rek waru wata jëm Touba euh, faaw am ku ku dawal faaw ko am ku nekk ca kanam di xool fi ñuy jaar ñun ñu nekk ànd ak moom bu fekkoon ne tey jii kenn ku ne nag daa njëkkante moom ne may dawal kenn ku ne jàpp fenn oto du dem kon loolu question d'organisation la ci biir ànd boobu loolu la alquran di wax naan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما أنفقوا laayey fanweer ak ñeent ci suuratu nisa kon sëy ci lislaam li ko lislaam wala boog famille te buñu ne famille rek day taxaw ci kaw sëy loolu bëgg naa ñu bàyyi ci xel baax a baax te léeg sax man nañoo wax baatu sëy fekk famille lañ bëggoon a wax maanaam al usra usra kon bokk na ci li ko lislaam téye mooy alqiwaama day am ak njiit bokk na ci itam li ko lislaam téye mooy ñaar ñi séq famille bi famille bi buy doog a sosu ñaara ci jiitu ñaar ñooñu ko séq lislaam bokk na ci lim téye famille bi mooy sàkkal kenn ku nekk ay droit yoo xam ne danga ko am ci sa moroom góor gi am na ay droit ci jigéen ji yoo xam ne dañ ko war a sàmm waaye tam jigéen gi am na ay droit ci góor gi yoo xam ne dañ ko war a sàmm loolu nag bu ko lislaam defee mooy li ci jublu mooy ngir rek ak dal gën a mën a am jàmm gën a mën a am ci biir ànd boobu bu ñëwee ci jigéen ji ak ak yi nga xam ne góor gi euh, wala am na ko ci góor gi moom jigéen ji am na ay àq yu ko lislaam tegal bi njëkk mooy ak can gën waxoon ne liñ ci jublu rek mooy loo xam ne day mandargaal mission wala charge boo xam ne day xaar góor gi kon can bokk na ci àq jigéen ci kaw sëriñam bu dajee ci euh, buumu sëy loolu la alquran wax naan wa aatu nisaa na neex la bokk na ci àq yooyu itam dépense maanaam euh, li nga xam ne moom la sëy bi laaj ci wàllu dëkk ci wàllu lekk ci wàllu koddaay loolu lépp àq la joo xam ne jabar ji wala soxna si da ko am ci kaw ci kaw jëkkëram buñ jàngee alquran danañ fekk suñu borom tabaraka taala di wax naan wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf noonu it la ñuy jàngee ci alquran muy wax naan askinuhunna min xaytu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna li tudayiqu alayhin wa in kunna fa anfiqu alayhinna xam yadaana xamlahun bu fekkee nag kuñ fase mu nekk ci yidda moom lañ wala warlul ab dépense kon ku nekk ci biiru sëy min baabi awla li ulamaul usul di wax mafhumul muwaafaqa bokk na ci aq yooyu itam ñi nga xam ne soxna si dana ko am ci sëriñam mooy mu bañ koo lor mooy muy rafetal jëme ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis boo xam ne al imaamu tabaraani moo ko soloo wala bokk ci beneen xadis danañ ci ñëw léegi kon bokk na ci ak yooyu nga xam ne soxna si am na ko ci sëriñam mooy mu bañ ko lor moo tax am ci fuqaha yi ñoo xam ne egg nañ ci ne euh, su ko sëriñ bi loree soxna si am na droit ci porter ko plainte te su boobaa xaadi bi nga xam ne moo fi taxawal euh, ki yilif jullit ñi am na aqi tas sëy ba jabran ngir lor yooyu nga xam ne boroom kër bi mu ngi koy lor soxnaam kon ñàkka lor bokk na ci aq yi nga xam ne soxna si am na ko ci kaw sëriñam dañ koy tënk foofu ci ñett yooyu rek euh, buñ demee ci téere yi fiq yi nag léeg-léeg ñu gën cee yaatal waaye yin ci tudd yi ëpp solo daal mooy ñett yooyu euh, bi ci njëkk mooy can gi ñaareel bi mooy depanse bi dépense bi nag day làmb dund gi di làmb koddaay li di làmb dëkkuwaay bi ñetteel bi mooy mu bañ koo bañ koo lor bu ñëwee ci àqi borom kër bi ci soxnaam bokk na ci li moo ci jiitu mooy ne borom soxna si war na koo topp ci rafetal maanaam topp ko ci lépp loo xam ne ak mooy yàlla nekku ca ndax ci loolu rek la ànd bi mën a nekkee ànd bu sax boo xam ne du am ak rëng-rëngi waaye bu dul loolu xëccoo am loolu day indi ay yàqu-yàqu ci biir ànd bi topp gu soxna di topp boroom këram nag benn bokk na ci màndargay soxna su baax yonent bi sallallahu alayhi ci xadis nee na ki gën ci jigéen ñi mooy jigéen joo xam ne bu ko boroom këram xoolee békk waaye su ko digalee mu topp ko waaye su fàddoo wolif ko itam mu wattu ko ci boppam wattu ko ci alalam xayru nisaa'i imra'atun ida nazarta ilayha sarrat wa ida amartaha ata'at wa ida xibta anha xafidatka fi nafsiha wa malik xadis boobu mi ngi ci musnadul bazar naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam soññee na bu baax a baax ci jigéen di topp boroom këram wax ci xadis ne su ma doon digal kenn muy sujootal kenn kon danaa digal jigéen mu sujootal boroom këram law kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu al an tasjuda li zawjiha xadis boobu imaamu Tirmizi yi soloo na ko waaye itam topp gu borom kër gi topp soxnaam dafay waral dugg àjjana yonent bi sallallahu wasallam wax na ci xadis ne fu fi jigéen jullee julli juróomam woor weeru kooram sàmm boppam topp boroom këram su yowmal qiyaamee su faatoo ñu ne ko duggal bunti àjjana yaa ngi nii bu la ci neex duggal ayumam aw ida sallat almar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataat baalaha daxalat min ay abwaabil jannati shaat xadis boobu al imaamu tabaraani solo na ko ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne jëpp soxna joo xam ne faatu na fekk boroom këram gërëm na ko soxna soo see dana dugg àjjana ayuma imraatin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna xadis boobu al imaamu tirmisi solo na ko ku ne xam ne nag ngërëm li mi ngi aju ci topp gi kem kon li jigéen di toppee gër ngërëmul jëkkëram lay toppee ay ndigalam lay làqe ngërëmam sëriñ tuuba xaadallahu lahu maxtaarahu la wax na ne fu fi jëkkër gërëme wala sëriñ gërëme soxnaam nee na suñ borom gërëm soxna soosee waaye bu sëriñ gërëmut suñu borom du mas a gërëm wa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi nicmati amma ida lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha sarmada naka noonu topp gu soxna di topp borom këram rëy na ba tax na dana wacc wattee dana wecci bokk lu bari ci ay jaamu yàlla ba ci sax jihaad ci yoonu yàlla loolu danañ ci fàttaliku xadiisub soxna soo suñuy wax asmaa bintu yazid al ansariya mi ñëwoon ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ko xamal ne daal ji góor ñi dañoo gañee xaw a ne dafa def porte parole ci jigéen ñi pour wax ne ko góor ñi dañuy dem di xare ji dañuy dem di aji ay yoon yoon dañuy def nangam dañuy def nangam te yooyu yëpp ñu ci am yiw ñun mënuñu loolu xaw ko mel ne daal day jàmbat kon yonent bi lam ko wax moo ne ko demal boo demee nga wax ñi la yónni ne leen topp gu soxna di topp boroom këram kët watte na loolu lépp ngay wax loolu mooy xadiis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee soxna sa ne ko insarifi ayyatuha al mar'a wa a'limi man xalfaki min an-nisa anna ta'ata az-zawji ya'dilu zalik wa qalilun min kunna man yaf'alu waaw teg na ca nag ne ko donte ñu néew ci yéen ñoo koy def waaye daal toll na cib dayo foo xam ne wecce na loolu lépp nga tudd te yaakaar ne góor ñi rawe na leen ko sëriñ Tuubaa xaadallahu lahu maxtaarahu la wax na ci ay njàngleem ne nan xam ne jihaadu jigéen ñi mu ngi ci topp seeni sëriñ jihaadu soxna yi mu ngi ci nekk ci topp seen sëriñ dem ba egg sax ne jigéen bu mu sàkku ngërëm ngërëmul yàlla ci loo xam ne ngërëmul jëkkëram nekku ca jëkkëram jan nag mooy jëkkër ju ragal yàlla nga xam ne lam du ko digal lu dul lu ko yàlla digal du ko tere lu dul li ko yàlla tere ku yàlla dénk daal sëriñ bu mel noonu boobaa bu mu jéem a seet yeneen yoo xam ne da cay jéem a sàkku ngërëmul yàlla te neexul jëkkëram waaye nag ànd rek ak jëkkëram jooju ci li mu koy digal loolu mooy li mu wax ne wal taalami anna jihaada niswa fi taati al azwaaji duna mirya wala tarumi taata allahi bila taati zawjika taqiyi zil ula bokk na ci itam yi nga xam ne aqi jëkkër la wala sëriñ la nan ma jégal ci baati léeg-léeg jëkkër laa wax léeg-léeg sëriñ yaakaar naa loolu taxu ko am solo lool bokk na ci aq yooyu jëkkër am ci jabaram mooy ne jabar war naa taxawe mbiri kër ñu wax biiru ci unul bayt ci sàmm alal ji ci liggéey liggéeyu kër bi loolu àq la joo xam ne góor am na ko ci soxnaam kon lii ay àq la yoo xam ne suñ xoolee ci ab famille ci lislaam ni muy dunde daan gis ne lislaam teg na ko pour muy loo xam ne dunduk famille bi da ciy tege kenn waru ko sàggane buñ seetloo nag ay àq la yoo xam ne dafa dox seen diggante àq kii ci kii góor gi ci jigéen gi àq jigéen gi ci góor gi ponk yi nga xam ne moom la lislaam tee ab famille ponk bu njëkk bi mooy xiwaame gi nga xam ne ci loxol góor lañ ko teg ponk bu ñaareel bi mooy àq yim teg te ne na ko kenn ku nekk sàmm ci biir sëy bi moo xam àq yuñ séqante kenn ku nekk séqu ko ci sa morom wala yin bokk ñetteel bi ci daa im ak ponk yooyu lislaam téye fami mooy da ko amalal lu ñuy tudde ab itaar qanuni maanaam ab cadre wala ab couverture juridique boo xam ne day atte lépp luy xew ci famille bi lépp lu ci mën a am euh, mu ne nañ ci defe nii bépp ab laaj buñ ci mën a indi mu ne tontu baa ngi nii dale ko ci sëy bi buy sosu ba ci fi muy ci faatu kenn ci ñoom ñaar ak la cay topp ci yidda ak lu dox ci diggante boobu lu mel ni nàmpal ak yor yooyu yépp lislaam bokk na ci lim téye fami leeral gum leeral loolu bam leer nañ te loolu importance bi fi muy amee mooy day tax loolu bu amee day tax rëng-rëng ak xëccoo du am ci sëy bi lu bari ci ay problème yu mën a am ndegam lislaam leeral nañ ko kon loolu danañ ko mën a moytu ci misaal lu mel ni seere ci biir pas-pas dañ ne nañ ko seere bokk na ci njariñi seere mooy ne kenn ci ñaar ñi séq sëy bi du mën a wëlbatiku ëllëg si bër daal di koy weddi ne man kat ay la yéwén euh, takkuma la woon wala ay la yéwén yow kat takkoo ma woon te fekk booba am nañ ay njaboot mën naa am masiruk njaboot yooyu ak seenu mujj daldi di kon naax saay ñu nekk ci ay problème kon seere benn la ci yooyu l'islam tee sëy bi ci wàllu xaanuun waaye itam passé parce que tamit sëy dana egg foo xam ne dañuy toll foo xam ne daanaka lor rek lay indi waaye ànd bu baax dootu mën a am ci seen diggante su boobaa l'islam indi solution mooy fase kenn ku nekk dem seeti sa wërsëg waaye itam ci biir fase googu mu indi idda ngir lan ngir idda mën doon benn jamono benn diir boo xam ne nit ki da ci mën dellu si boppam góor gi nga xam ne moo yor parce que moo yor tamit fay li pour xool ndax amul daal lu mu bàyyi bàyyiwul woon xel loo xam ne euh, bu ko bàyyiwul woon xel da du ko tax du fase wala daal yàkkamtiwul woon yu mel noonu ci biir loolu it l'islam dafa bëgg soxna si des ci kër gi ndax mën naa am ci biir loolu ñu waxtaan mën a gisee mën a waxtaan wala sax waa ji xelam wala bëtam dal ci loo xam ne dana ko tax a mën a dellu siwaat ci décision boobu nga xam ne jëloon na ko mooy décision fase wutee nag lu ñenn ñiy def mooy buñ fasee rek aywa xaw ma góor gi yee koy def xaw ma jigéen ñee koy def buñ fasee rek aywa na génn te lislaam dane bu fekkee ne nekkut di indi ay far di def lu ñuy tere ci biir kër gi surul lool nañ ko fa bàyyi bayi dàmmat buñ ko génnee waaye moom it bu mu génn loolu la alquran di wax naan yaa ayuha nabiu ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa axsul idda wattaqu llaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi faaxishatin mubayina wa tilka xuduud allahi illa an yaatina bi faaxishatin mubayina wa tilka xuduudullahi fala taataduha hmm? wa man yataadda xuddallahi faqad zalama nafsa la tadri laala allaha yuxdisu baada dalika amra kon ngir bëgg ci biir loolu euh, kenn ci ñoom ñaar xelam dellu si wala sax góor gi nga xam ne moo yore passé xelam dellusi si boobaa mu fayli ko kon aywa yem fa kon yidda ak passé bokk na ci yi islam amal pour aar ci sëy bokk ci itam amal ak àtte seen diggante ñoom ñaar su problème amee su problème amee ci biir sëy bi lislaam dane nañ woo aw nit ci mbokki góor gi woo aw nit ci mbokki jigéen gi ñu waxtaan xëy na ci biir waxtaan yooyu ñu mën a amal euh, solution mën a déggoo lépp ngir sàmm amuk sëy wi loolu la alquran di wax naan wa in xiftum shiqaaqa baynihima fa ba'athu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma kon ci noonu lañuy gise ne lislaam naam amal na sëy soññee na ci waaye wutal na ko ay ponk yoo xam ne moom la ko téye bokk na ci loolu xiwaama gi njiit gi bokk na ci loolu àq yim teg waaye bokk na ci yooyu itam euh, nim ko aare ci ay loi yoo xam ne bépp laaj ak bépp tolluwaay buñ ci nekk ci biir rek nee na nii ngeen cay defee bépp laaj buñ ci laaj tontu baa ngi nii loolu bokk na ci lislaam téye famille bokk na ci itam li lislaam téye famille te mooy ñeenteel bi te moo ci mujj mooy yittewoo gum yittewoo wàllu yar yar njaboot gi ci biir usra bi ndax bu nee njabootuk lislaam naam jëkkër ak jabar ñoo koy sos waaye dañooy am ak njaboot su boobaa njaboot googu responsabilité yar leen wàññi leen teg leen ci yoon wi lislaam gërëm loolu it lislaam jàngale na ko digle na ko pour téye ko ab famille ci lislaam danañ ci mën a jàng waxi suñ boroom ji wax ne yaa la ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara da ngeen fegal seen bopp ak seenuk njaboot sawara ak njaboot nag nuñ koy fegale sawara mooy sàmm ko mooy yar ko mooy di ko wàññi di ko tàggat ci teggin yi nga xam ne moom la lislaam jàngle noonu it la waxe ne waamur rahlaka bi solaati wastabir alayha na nga diglal na nga digal say njaboot julli waaye itam nanga ci sax ci loolu itam buñ doon gëstu ci sëñ Tuubaa xaadallahu lahu maxtaarahu la danaan gis ne ku ci amoon taxawaay bu ràññiku la yemul rekk ci soñ yar ak jàng ak jàngale dale ko ci alquran ja ba ca xam-xam ba waaye dadaa sàkk ay nit ñoo xam ne daleen di dénk loolu muy seen mission ku ne dégg na eh, sëriñ daam abdourahman ak ku taxawaayam ci biir kër sëñ Touba waaye itam ku ne dégg na boroom dëkk bii maam Thierno Ibra Faati ab taxawaayam bu am solo ci biir kër sëñ Touba ci wàllu jàngale xam-xam kële ci alquran kii ci xam-xam xam naa booleeg yeneen yi nga xam ne liggéey na ko ci kër sëñ Touba kon ci sëñ Touba danañ ci fekk ngën gi misaal ci appliquer loolu nga xam ne bokk na ci li l'islam téye ab famille mooy yar njaboot gi ak sàmm seen melokaan ci wàllu diine sàmm njaboot gi ak yar leen nag buñ ko waxee responsabilité boo xam ne ñoom ñaar a ko séq kenn ku nekk ak nag spécialité am xam nañ ne soxna si ci njëlbeen xale bi ci moom lay ëpp lu muy nekk mooy ëpp lum mu koy yore ndax booba day ndaw mën gudd dara kon ci jamono yooyu ak jamono yi waajur di génn di ko bàyyeek moom loolu responsabilité am la mu taxaw ci seen ci ab yaram yarub xaleel bi waaye góor gi moom it am na lu ko ci war bu xale bi weesoo foofu sàkkal ko loxo yu wóor yoo xam ne dana ca mën a amee xam-xam man caa tàggatoo ci wàllu diine ak di fay la ca war loola xam nañ ne ci responsabilité la kon responsabilité la boo xam ne daa mel ne ñoom ñaar dañ ko séq mu mel na yar ak sàmm melokaanu diine wi naam njàng mi ci la bokk waaye ba ci sàkk li ñuy wax bii a bu munaasib ngir yar bu baax loolit lu ci mat bàyyi xel la ci kër yi ci misaal fexe ba kër yi di bindoo noo xam ne euh, gone yi duñ fi dégg duñ fi gis lu dul rafet di moytu di leen joo walla di leen defal ak jàppandal ci lenn loo xam ne dafa wuuteeg melokaan wi lislaam digle loolu di ko bàyyi xel ci biir kër yi lu am solo la rawatina nag buñ bàyyee xel bët ak ay wum mën a am léeg-léeg ci nit ñuy dëkkee day bari surxu surxu ba nga xam ne Euh, nit ki euh, li lislaam digle ci jigéen war koo sàmmoo ci biir kër loolu daanaka kenn du ko mën a dund te moo ne waxuma la kër waaye néeg sax lislaam da koo sàkkal worma néeg sax lislaam da ne euh, bu ngeen cee dee dugg nangeen ngeen yëglu bu ngeen fa fekkul kenn bu leen dugg bu ngeen fekkee kenn muy leen na ngeen dellu na ngeen dellu waaw néeg boo xam ne nag moom euh, kenn dëkku fa ngeen am fa ay bagage ayut moom ngeen dugg ko sans ngeen yéglu kon waxuma la kër waaye euh, néeg sax l'islam da ko bàyyi xel loolu alquran di wax naan yaa ayuha alladina amanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xata tastanisu wa tusallimu ala ahliha dalikum xayrun lakum laallakum tadakkarun waxaat ne fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadxuluha xatta yudna lakum wa in qiila lakum urjicu farjicu huwa adka lakum wa adka lakum wallahu bima taamaluuna alim waxaatit ne laysa alaykum junaaxun an tadxulu buyutan gayra maskunatin fiha mataacun lakum wallahu yalamu ma tubduuna wa ma taktumun loolu lépp ngir bàyyi xel bët ak loo xam ne mën na ko mën na ca amuk yér muy indi ay yàqu-yàqu noonu it la digale jullit yi góor yi ne leen nañuy damm seenub gis ndax loolu moo gën a sàmm moo gën a sàmm sellu xol loolu la waxee ne qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum dalika adka lahumu inna allaha xabirun bi ma yasnaun waxit ne jullit yi jigéen yi nañuy damm seenu gis ci loo xam ne jaaduwut waaye itam euh, bu ñu wuññi seeni taar taar nañuy wàcce seeni muuraay ba ci seeni dënn bu ñu wan seenu taar lu seen jëkkër seen baay seen baayi jëkkër seen doom seen doomi jëkkër seen doom yi mbokk seen doom yu góor yi ay mbokk yu góor seen doom yu góor yi mbokk yu jigéen jigéen ñi ne fi ñoom seeni jaam yu góor seeni góor ñi nga xam ne weesu nañ di am aajo ci jigéen waaye itam xale yi nga xam ne eggagun ci di am ak yër ci mbir jigéen dem ba egg ci na sax buñ dóor seeni tànk ci suuf ngir di yëgle di xamle lu nekk ci seen biir luñ làmboo kon ñu dut ñii ñu dut ñii lislaam dana jigéen na leen nëbb ab loolu mooy li alquran di wax naan wa qul lil muminaati yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna wala yubdiina illa ma dahara minha wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna wala yubdiina ziinatahunna illa li bu'latihinna aw abaaihinna aw aw ixwaanihinna aw bani ixwaanihinna aw bani axawaatihinna aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna aw ittaabi'iina gayri ulil irbati min arrijaali aw tifli alladina lam yadharu ala awraati nisaa wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama maa yuxfiina min zinatihin wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun kon loolu lépp ngir sàmm euh, bët ak loo xam ne mën na koo indi sëriñ Tuubaa qaadallahu maxtaarahu lahu jàngale ne wala tujil fi bayti gayrika al basar xawfa tilaa'i awratin fiihi satar mu mel ne sàmmonteeg mabda boobu nag dana gën a am solo buñ bàyyee xel ne ñun tey ci ni ñuy dëkkee daa mel ne euh, fiñ toll nii la xewoon bu njëkk te mag ñi daan ko def muy ay kees sàkk ay kees yoo xam ne dañ fay séparer njaboot gi ñu wërta am ak yër ci seen biir ñépp ñu leen di teqale daa ne loolu ñun léegi sori nañ ko am nañ jafe-jafe ci appliquer ko kon fexe ba euh, kër gi di nekk ci anam goo xam ne day dimbalee ci ndaw li di mën a sàmm diineem xolam di ñoŋ daa mel ne loolu war nañ koo bàyyi xel ci yar bi nga xam ne moom la lislaam digal ñu war koo yar njaboot gi euh, ku la masa waxtaanal ci sëriñ Tuubaa xaadallahu maxtaarahu lahu ak ni mu daa dëkkee boo demoon jaareem tey da gis nan la koy séddalee keesuk jigéen ñi fañ féete keesuk góor ñi jot a amuk njaboot fañ féete keesuk góor ñi nga xam ne amugun ak njaboot fañ féete noonu lay séparer euh, kees yi ngir sàmm mabda bu am solo te mooy mabda ub amal bii ak environnement boo xam ne dana dimbali ndaw li ci mu sàmm euh, xolam sàmm ak ñoŋam euh, am naa sama xarit bu may nettali danaan sëñ diw ba nekkee ci daara ja bu la masaana woo nga wuyoo ca keesu jigéen ña nee nañ bu la woo nga wuyoo ca keesu jigéen ñi moom boo ñëwee dana metti ci yow lool ba tax na buñ la masaana woo nga nekk ci keesu jigéen ña doo daal di wuyu dangay ngay daal di daw ba ba sori ba génn béréb boobu bépp doo ko wuyu ngir xam ne boo wuyoo tañ xam ne yaa nga wuyoo ci keesu jigéen ña dana am la cay fekk loolu mu mel ne lu jara bàyyi xel la seetlu nañ ne ngir sàggan gu am ci wàll googu tax na am na gone yoo xam ne sax bu ñuy doog ko jóge ci daara ja danañ tege ci aw yoon danañ jóge ca daara ja jóge fakki ak i bind yu tey xëpp ci wàllu melokaan macha allah waaye buñ ñëwee ci kër gi rek ak li fi ñu fi fekk ci yombal li ñu fi fekk ci ak ak ak lu ñu mën a tudde ak sàggan tax na day mujj dañ naan daal lañ ndekete lañ doon wax ca daara ja daal rek ci loolu beneen àdduna la woon waaye àdduna dëgg-dëgg mi ngi nii ci noonu la ñuy wéyee bu ko defee luñ gën a wéy seen bind daara ja di di di di fëtt di gën a fëtt di gën a fëtt ba ci wàllu melokaan boo leen xamoon ca daara ja xamaat leen bi ñibbi seeni seeni kër da nga naan ñii du ñoom loolu ak ak ak sàggan moo ko jur guy am ci biir kër yi dana feeñ feneen it ndax xam ngeen ñu bari ci sunu askan wi danañ ñi bàyyi seeni kër dem di tukki di wuti di mën a am ñoo xam ne ay jàmbur lañuy doon ak waa kër yu jigéen yi waaye ngir bañ a lii ñu waxoon léegi duggante bee génn bi nit ñi di am jokkoo ak yër ci soxna yi ba ci la gën a sew loolu danay indi léeg-léeg ay problème léeg-léeg nit tukki soxnaam am doom ginnaaw te kam koy amal boo demee ku ko jege lay doon ab jarbaat walla rakk wala nangam nangam te loolu la koy gën a indi mooy ñàkk sàmmoonteeg bii a boobu nga xam ne lislaam bëgg na ñu bàyyi ko xel tam mbokk ci li nga xam ne day dimbalee bu baax a baax ci amal yar ak teggin ci biir kër gi kon loolu mooy ñeenteel tomb bi nga xam ne dañoo ci la gis ne ci la lislaam téye famille njiit gim teg ci loxol góor ak yim leeral bu baax sàkkal gi mu ko sàkkal ay loi ba lu ci mën a am amub atteem mu leer nàññ waaye itam yar bu mu digle ne nañ ko sàmmoonte ak njaboot gi léegi buñ nee lii mooy melow usra ci lislaam am na laaj boo xam ne foofu danañu laaj boppam laaj boo xam ne day wax ne bu fekkee ne lii mooy melow famille ci lislaam ñun anañu ak melow wi fuñ toll ndax amul ay mbir ay gàllankoor yu mag yoo xam ne mu ngi ci kanam di dox suñ digganteeg dundu famille ci ni ko lislaam bëgg ndax amul ay gàllankoor man dama yaakaar ne am nay gàllankoor gàllankoor yoo xam ne ci eh, ay tomb yu tënku lañ ci bëgg jaar bi ci njëkk bu dee ci sosuk famille bi gis nañ ne am nañ ci problème parce que l'islam dana nañ sàmmonteeg diine ñun léegi yaakaar naa bu ngeen seetloo bu dee ci góor gi am na lu ñuy xool bu dee ci jigéen gi am na lu ñuy xool loolu nag indi na problème ci sëy yi kon indi na problème ci famille bi nim ko indee mooy ne famille dafa laaj jig ko bu fekkee dañoo tànn nag te ba ñuy tànn ñu xool leneen lu dul diine xool ab taar ci jigéen ji xool ab am ci góor gi bàyyi fële diine loolu dana tax buñ ñëwee ñoom it lu mel ni lañ nañ lañ làmb ci jikko rek loolu lañuy ñuy feeñal ndax ndab du def du seeb lu mu defut te wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi izni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida nit ndab lu nekk la mu def lay seeb rawatina nag bu dee ñaar ñoo xam ne moom dañoo amut ci diine dañoo amut ci jikko dara su boobaa ay problème lay jur ci sëy yi loolu di ab defi boo xam ne ca sosu ci la am te ñu ngi koy dund tey jii naka noonu bi lislaam ne nañ ci defal ak yombal am nañ ci problème ëpplante gi ak puukarante gi ci wàllu can yi ak xew yi ak ni ñuy amale sëy yi ca ba muy am ëpplante gi ci am kenn ku ne di di wane ne nangam laa joxe nit ñi di di laaj loo xam ne xel nanguwu ko loolu indi na problème problème bi mu indi mooy waxambaane yu bari mënoon a ca tuut sañ amoon ñu manoon caa yor seen nawle bu jigéen di ànd ak moom di góorgóorlu ngir ëpplante boobu nga xam ne dafa xew tax nañ ñemeetuñoo dugg ci sëy parce que nit dafa bëgg honneur dafa bëgg euh, tedd nga am euh, doo doo nekk mukk ci koñ bi euh, mataar sëy Demba Seck denc ay soxna ci ci ci ci anam yu yu fés ñëpp apprécier euh, naw yow nga bëgg a ñëw denc soxna ci anam goo xam ne ñëpp dañ naan acam loolu bu daree naree dal ñenn waxambaane yi la leen dañuy jaral da di jaral ñu bañ dugg ci sëy buñ takkut nag ñële itam ñan moroon takk ci ay soxna amuñuy soxna amuñu ay sëriñ ñu des di ay awaanis comme ni koy waxee loolu li indi xam nañ ko mooy lamb gi jigéen ñi bari fi lool lamb biñ lambee nag te fekk na am nañ aajo ci di jokkoo ak góor loolu tax na ñu jóg di ko wuti bañ jógee di ko wuti tax na góor gi moom it la mënoon a la waroon a wumpalee ci lu dul néegub sëy tax na mu di ko mën a am ci mbedd mi te amul jabar loolu lim jur xam nañ ko mooy yàqu-yàqu bu gën a bari euh, fasaad gu yaatu boo demee ci réew teeru yi daanaka jigéen ju am doom ci lu dul biir néegub sëy kenn defatu ko muy lu lu rëy musiba moo xam ne lu ñu naqarlu daa mel daal lu normal la loo xam ne amul benn problème li ko gën a indi nag mooy jafe-jafe yin teg ci kaw sëy yi ba tax waxambaane yu bari deltu ginnaaw ba pare nag di faj seen aajo ci beneen cadre boo xam ne daganut loolee ay doom di ca juddoo loolee di gën a indi ak fasaad ci biir mujtama bi loolu nag xawma day tolloog li arab yi wax naan al musiba iza amat hanat wa isa xasat xaalat arab dañuy wax ne musiba bu euh, yaatoo daal di woyef bu njëkkoon loolu bu masaan am ci famille aar lay doon gàcce lay doon naqar lay doon waaye léegi dañ naan dañ ko am na mas misaal bu ñu joxe dañ naan seerub dënk la gaal goo dem fekk ko ca kon kenn euh, naqarlootu ko parce que dafa yaatu waaye musiba bu dalee kenn nag doo ko feeñ doog doog ko naqaral doo ko kon loolu jafe-jafe la boo xam ne ab defi la moom it bu am ci sëy ci ni muy sosoo buñ ko booleek ñàkk sàmmonteeg diine gi ak li muy jur mooy défi yin gis ak taxadiyaat yin gis ci sosu gi am na ay taxadiyaat ci dund gi wax nañ ne lislaam dafa bëgg njiit amal ko teg ko ci loxol góor waaye gis nañ ne tey euh, am na ci ak jalgati ci loolu naam ci wàllu jigéen ñi waaye itam ci wàllu góor ñi am na góor ñoo xam ne li ñu jàppee jiit gi mooy ne ab pouvoir ak sulta bu leen yàlla defal ba tax na daal jigéen gi euh, nu leen neex lañ koy traité te nag mbir mi du loolu xiwaama gi xiwaamatu taklif la la xiwaamatu tashrif du ab sharaf bu la yàlla defal rek nga jógee fa kon la neex nga def déedéet kon jig am nañ foofu problème jigéen nit am na problème am ñoo xam ne dañoo egg ci ne xiwaama gi daal sax daa wurta am léegi daal nañ ko fi dindi euh, loxo bi takk ñaari loxoy takk tubay ñaari loxoy takk askumba am sax ñu dem banaan léegi dañoo war a dellu si ci yam musaawaat parité xam ngeen ne euh, waxtaanu yaatu la nit ñaa ngi koy wax parité léegi na góor ak jigéen yam ci biir kër gi ñu séq ci biir ay droit am sax ñuy egg banaan bay tuumaal lislaam naan dafa euh, ñàkk jox jigéen gëddaam ci tere gum ko tere mu liggéeyi daal dafa gënale góor teg dafa teg góor ci kaw jigéen may góor mu liggéeyi mayul jigéen mu liggéey fekk lislaam sax dàqut liggéeyu jigéen jigéen mën naa génn liggéey waaye ci kaw ay condition bi ci njëkk mooy na am aajo na am aajo na am aajo moo xam ci boppam la da ko aajowoo moom dafa nekk ci situation boo xam ne daa tax mu soxlaa liggéey pour am pour sàkk lu lew moom ci boppam wala sax ak njabootam daa jaboote ñoo xam ne dañoo am aajo na am aajo wala boog askan wi mujtama bi moo am ci moom aajo ci loo xam ne mën na ko tam mën ko defi su boobaa jigéen mën naa génn waaye buy génn it dana sàmmonteeg ñaari sart mën naa génn liggéeyi waaye sàmmonteeg ñaari sart bu njëkk bi mooy na sàmmonteeg melow wi ko lislaam digal ci sutural boppam ba des lu dut lim mën a feeñal te mooy xar kanamam ak ay catam ñaari yoxoom waaye itam bu demee ba fa muy liggéeyee na nekk ci anam goo xam ne dana mucc ci ak ixtilaat ak jaxasoo gu muy jaxasoo góor ñi te xam nañ bu baax ni lislaam euh, séddale loolu yonte bi la alayhi wasallam mi wax ci xadis ne saa bu fi jigéen wéetee ak góor seytaane mooy seen ñetteel kon na mel melokaan wu yell ci kawam waaye tam fa muy liggéeyee na fa sàmmoonteeg ak jaxasoo gi nga xam ne lislaam da ko tere bañ koo def loolu bu xësee am te fekk am na aajo lislaam terewut jigéen génn dem liggéey waaye nag nañ xam ne lii asl li cosaan mooy jigéen toog ci kër bu dee génn daal defam am aajo waaye bu amut aajo lépp jàppandi na su boobaa lii cosaan mooy jigéen toog ci kër alquran danañ jàng suñu borom di wax ne yaa nisaa annabii ilastunna ka ahadin min annisaa in ittaqaytunna fala taxda'na bilqawli fa yatmaca alladi fi qalbihi marad wa qulna qawlan macrufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jaahiliyati luulee wa aqimna salaata wa aatina zakata wa ati'na allah wa rasula kon am nañ foofu problème ci wàllu xiwaama gi am nañ problème ci wàllu aq euh, yi lislaam teg am na aq yum ne jigéen am na ko ci borom këram am na aq yum ne borom bi am na ko ci jigéen ji yooyu am nañ problème bu dee aq yi borom kër am ci euh, wala yi jigéen am ci borom këram nee nañ can mais can léegi fiñ ci toll ci ko ëpplante xam nañ ne loolu wute nag li lislaam bëggoon bu dee dépense bi naam góor la war waaye léegi egg nañ ci dépense yoo xam ne bokkut ak ni lislaam tërale woon ndax lislaam bu neen dépense danaan dépense ci lu tolloog li góor gi man wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma rabaa wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf bil ma'ruf li tolloog li man waaye tey jii gis nañ ne ñi ngi dund ci wàllu dépense yooyu loo xam ne mënuñu ko dañ koy def nii ci ay xew waaye ku la ci ku ci sincère bu xew a jàllee dana la xamal ne ay jafe-jafe yu bari la jànkonteel lay wéy di ko jànkonteel amaana sax jafe-jafe yu mujj wëlbatiku ci kër gi ba tas ko loolu di ay problème yoo xam ne ñu ngi koy dund ci wàllu dépense bi rawatina nag ci wàllum col wàllum col moom nga xam ne dañ ko toppale jamono am na ci soxna ñi ñoo xam ne dañoo jàpp ne lépp lu xew rek dañ ko war a sol bu ko defee góor gi moom noonu lañ koy tege tege pression rek muy daw rek di daw rek ci wàllum col waaye itam am na ci jafe-jafe foofu ci wàllu jëflante gi wax nañ ne góor wërta lor jigéen kon bañ koo lor ak jigéen la ci kaw góor waaye seet nañ ne am na ci góor ñi ñoo xam ne fi na nii nag dañoo ëppal dañuy euh, lor soxna yi ñu ngi leen di dóor ñu ngi leen di teg loo xam ne wuute naag rafetal gi nga xam ne moom la lislaam digle woon bu dee àqi jëkkër ji nee nañ topp gi àq la soxnaam war na ko topp waaye gis nañ ne bari na ci jigéen ñi foo xam ne fi ne nii ak fetteer lu gu mm, bir la ñuy dund ak seeni seeni sëriñ waaye itam bokk na ci eh, lii jàpp ne ay jafe-jafe la ci wàll googu mooy bari gu jigéen ñi génn lislaam dane na jigéen gi di sax ci kër gi waaye fi mu nii seetl nañu ñun ci ni ñuy dunde ci sunu famille yi jigéen ñi ci am nañ ay xew ay anam yu ñuy doxe yoo xam ne daanaka dana wuuteeg mën a taxawu kër gi comme ni leen ko lislaam sante woon ndax buñ nee taxawu kër gi àq la mooy di sàmm alal ji di euh, liggéey liggéeyub kër gi àq la ju borom kër bi am ci soxnaam léegi tey jigéen ñi ni ngi génn génn goo xam ne bari na bari goo xam ne tax na jigéen mënatu koo boole ak sàmm alal ak sàmm kër gi gérer ko comme ni mu waree loolu itam di problème yu am ci dunduk famille tey jii bokk na ci itam défi yooyu mooy euh, yàq alal yàq gu xam ne mi ngi am ci dunduk famille yi boo demee ci kër yi ak yàq gu fés koo xam ne mi ngi am ci xew yi moo xam ci xewum diine la bu am ci famille bi wala xewum jamono ci famille bi yàq gu mag gun ci dund goo xam ne wute naag li lislaam euh, digle woon loolu it di indi ay problème ci biir famille bi nee nañ lislaam bokk na ci lim téye famille mooy sàkkal na ko ay loi yoo xam ne fuñ toll rek laaj buñ ci mën a teg loi yooyee tontu na ko nee na nii lañ fi jaare waaye ñun dañoo gis ne tey jii bokk na ci problème yi famille ci Sénégal mooy ñàkk guñ ñàkk ay loi yu tënk sunuy euh, dox yi nu sëy loi yoo xam ne loi réew mi la loi yu réew mi reconnaître laa wax dëgg la ñi ngi sëy ñi ngi takk sëy ci jàkka yi ñi ngi fase comme ni mu waree ñi ngi dund en tant que jullit ci suñu biir famille waaye dafa mel ni loolu lépp dañ koy def clandestinement ndax nañ koy doxe état bi ñuy dund fàggu lu ñu yenn loi yoo xam ne day dëppoog luwaay lislaam ak ni lislaam àttee famille loolu di problème te pourtant am nañ ci droit en tant que ay jullit am nañ droit ci réew mi nangul ñu ay loi luwaay sunu diine ji lislaam mu tënk suñu famille di ko doxal ci fam sosoo ba famille yam li tax ñu am ci droit benn sunu constitution bi ñu am dafa garantie liberté religieuse daf ne citoyens yi am nañ droit ci dund ak liberté religieuse mooy am li nekk libre ci seen diine dund seen diine comme niñ ko gisee te ñuy ay jullit ñun ma yaakaar na jullit bu nekk buñ la laajee la ngay wax ne mooy luwaay lislaam laa bëgg a àtte woo kon mel ne ci foofu am nañ droit yoo xam ne constitution bi ci boppam moo nu ko euh, amalal dañ koy waxee noonu rek yàlla ñu ko njëkk a amalal waaye constitution bi ci loi réew mi moo nu ko njëkk a garantil kon am nañ ci droit waaye itam am nañ ci droit ndax dañ ne réewum démocratie la te buñ ne démocratie la ca njëkk ci lu ñu war a gën a sàmmoo mooy xaanunul axlabiya loi majoritaire maanaam dañoo war a bàyyi xel ñi ëpp tey buñ dee fal njiitum réew ki ñuy fal mooy ki ëppi carte loolu mooy démocratie bu ñëwee ci Sénégal ñu ne jullit yi quatre-vingt-quinze pour cent lañu quatre-vingt-quinze pour cent cinq pour ci des kon ñoo fi ëpp fuuf kon waroon nanoo mën a am ay loi yoo xam ne ci loi réew mi da koy reconnaître muy àtte muy àtte sunu sosuk sëy waaye itam di àtte ak dundam loolu nag danaa ci ubbi benn xawsu rek pour wax ne ay jaar-jaar am na ci ci jamonoy 1970 amoon na jamono joo xam ne état bi dafa génne woon benn code code de la famille bu mu proposé woon niti diine yi euh, ne daa bëgg jàngal pour buñ ko buñ ci àndee état bi def ko code boo xam ne nit ñi dañ ci attewoo jullit ñi am ci seen wàll ñeneen ñu ci ay jullit it am ci seen wàll waaye ca booba code booba dafa tëdde woon noo xam ne tax na jullit ñi mënuñu ko woon a nangu benn gis nañ ne fami ay wàll yu bari la fu ne lay jaar ca sosu ca dund ga ba ca buñ faatoo yidda jaag lépp miraas baag lépp dafa yaatu ñu gis ne ci code boobu lenn rekk la waxtaane te teg ko ci luwaay lislaam mooy miraas miraas rek ko ca ñëw kon nañuy takkeeb say ñëw ca ci biir loolu ak yor xibaana nàmpal yooyu yépp ñëw ca fase yidda ñëw ca miraas rek la ñëw tey ci biir loolu ci biir loolu dane jullit bi ñuy àttee ci loi yi ci wàllu miraas mooy jullit boo xam ne dafa xamle woon ci dundam ne bu faatoo nañ ko àtte ci loi yi loolu liñ ciy dégg ci mafhumu shart mooy kon ne jullit buñ xamul woon ci moom ci ba muy dund màndarga yooyu kon su faatoo mën nañ ko euh, miraase ci yeneen loi tamuy ab jullit code boobu ci 1972 ginnaaw bi ko état bi proposé sëriñ si sëriñ si jàngat ko euh, booba dajaloo ci waxtaan ci nga ca dajaloon bokk na ca El Hadj Abdou baax Dabakh bokkoon na ca Seydou Nourou Tall bokkoon na ca euh, Sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bokkoon na ca Baye bañ paree sàkk ab commission ne nañ defar benn leetar tontu ci état bi commission boobu suñu si Mbacke Gaynde Fatma bokkoon na ci ñoom bañ jàngatee code booba lañ gis mooy ne jullit yi mënuñoo def lii muy seen seen code mënuñ ci atewu parce que jullit yi lislaam lañu am ak sunna comme masdar te code ba gis nañ ne lu bari ci luwaay lislaam yi da koo sàggane code ba mi ngi toll ci huit cent quarante cinq waaye la ca aju ci lislaam tuuti la jullit ñi yemuñu foofu waaye ba ci bu yàggut bii ci deux mille deux amoon na ci ay kuréeli jullit ci njiital maître ba Babacar yu dajaloo woon ci seen bopp boo ànd ak këri diine yi Serigne Mouhamadul Murtada yabaloon yabale woon na ca ay boroomi xam-xam yoo xam ne am na ci ñoo xam ne samay oustaz lañ ñu dem ca ànd ci commission yooyu préparer code bu mucc ayib proposé ko état bi pour jullit yi di ci attewoo waaye ba léegi code boobee dafa naax saay parce que état bi tontuwu ci kon ñàkk code de la famille bu tënku ci loi lislaam loolu it bokk na ci défi yi nga xam ne sunu problème la code boobu ma leen doon wax lii ab nusxa la boo xam ne euh, buñ ci am la nga xam ne léppi dundik famille la tënk waaye dellu ci loi l'islam te ay boroomi xam-xam euh, def ko ci 2002 proposé ko état bi waaye ba léegi amaguñ ci satisfaction kon foofit am nañ fi problème muy ab taxaddi bu ñëwee ci bi mujj ci ponk yi lislaam téye famille te mooy yar bi yar bet xam ngeen sunu problème te li jiitu ci sabab bi problème yooyu mooy njàkk jàng jàng bi réer gi nga xam ne moom la nit ñi réere diine dëgg la nit ñaa ngi góorlu Sénégal am na fi ay taali taali jàngu taali xam-xam yoo xam ne ca téeméeri at wala ñetti téeméeri at ak léegi ñu ngi tàkk ci réew mi kon ñu ngi góorgóorlu ñu ngi jàng alquran am na ay muassasat tarbawiye yuy jàngale diine waaye xam nañ ne euh, dayob jàng mi ci mbooleem yooyu couvrirut dajut aajoy askan wi ñu bari ci askan wi kon di dund comme ay jullit waaye réere seen diine bu baax a baax réere googu nag buñ ñëwee ba ci biir famille bi am na bu baax ay jafe-jafe ak gàllankoor yoo xam ne mu ngi koy def léegi kon yooyu lañ ne ay jafe-jafe la ci famille tey ak njaboot ci ni ko lislaam jàngale masuliya bi responsable kan la benn état bi ci la bokk état bi ci la bokk ci ñàkk soññi gum ñàkk soññ njàngum diine ak yarub diine ci réew mi benn ñun am nañ ay daara am nañ njàngu majalis muñ organiser ci wàll am nañ ay école yu jàngale diine waaye gis nañ ne état bi taxaw ba mu ci waroon taxaw ci soññi parce que tamit ay citoyens lañ yu am droit ci ñu bàyyi ñu xel jàppale ñu gis nañ loolu état bi gàttañu na ci te temps am na ay établissement ci wàllu diine fii yu ñuy jàppale jàppale gu fés di leen subventionné fii ci réew mi te diine jëñ yëngu boo ko comparé suñ diine ji xam xam sa bi matuñu sax 5 pour cent ci population bi te ñun ñuy 95 pour cent kon euh, ñàkk ñàkk taxaw taxawaay bi war ci yi ak jàppale njàng ak yarub diine kooku état bi am na ci euh, responsabilité wala bokk na ci wane responsabilité état ci défi yi ma tuddoon léegi bokk na ci itam état bi ñàkk bu gum ñàkk reconnaître sunu bérébu jàngu yi ni xamle diine ñàkk gum leen ñàkk reconnaître loolu it danañu wax ne ñun it am nañ ci am nañ ci responsabilité jàngu yi ni jànge diine di fa yare ci lislaam xam nañ ne fi mu ne nii ñu ngi ci ay jafe-jafe par rapport ak reconnaissance bu leen état bi reconnaître maanaam ci seen wàllu ay diplôme ci ñi ciy joxe ay lijaas ñoom naam am nañ ci responsabilité parce que am na lu leen état bi proposé ñu waroon caa dox waaye du tee état bi taxaw na ci taxawaay boo xam ne sax kuy xool ba xool day mel ne ab xeex lay gën a nuru ndax bu fekkee ne njàngum diine mi dafa mujj doon loo xam ne kenn amu ci chance pour réussir ci sa àdduna te nit ñi ak lu luñ la mën a wax seen teraangay àdduna ji bëgg nañ ko bëgg nañoo xam seen diine waaye bëgg nañu itam buñ noppee ca xam nga am luñ mën a tedde ci àdduna su fekkee nag njàngum diine mi dafa mujj nit amatu ci avenir ci wàllu teraangay àddunaam kon mën na cee mën na ko won ginnaaw mën na ko won ginnaaw donte loolu jaaduwut waaye mën na ko won ginnaaw loolu di wàññi bu baax wala sax di rey établissement yi ci njàngum diine te ma yaakaar ne état bi loolu wër doon taxawaayam kon état bi foofu am na fi responsabilité naka noonu état bi ñàkk gum ñàkk volonté politique laa koy tuddee ci surveiller ay jihaad ay nit ay établissement yoo xam ne la ñuy liggéey ak la ñuy doxee te la ñuy def di jeexital ci askan wi dafa wuute lool ak lislaam état bi mel ne amu ci yëgu te loolu am na bu baax a baax ci ay publication ay magazine ci ay film tey boo xoolee télé bi feuilleton yi niy teg ab lim la bu njëkkoon benn télé la woon waaye léegi télé yu limu la kenn ku nekk dana teg nangami feuilleton ànd ak rediffusé gi ñu koy rediffusé lépp suñ njaboot yi di ko euh, taataan di ko topp muy jeexital ci ñoom jeexit joo xam ne dafa wuuteeg li l'islam digle ci melokaan ak dundu famille ci l'islam bu xaw ma dégg ngeen comme déet magazine bu mel ni coof coof am na magasin bu ñuy wax femme am na bu ñuy wax Lisa am na bu ñuy wax Icône ci lañ bokk film yi moom jarul ñuy tudd ay tur cérémonie yi yenn yi xew-xew yi ni xewal ci biir réew teeru yi def naa xew-xew euh, guddi town euh, jaaroon na fi waaye ay comportement ak melokaan lu mel ni góor jigéen loolu ñuy wax te noppeegunu te mboole seen ñuy jeexital ci askan wi te état bi mënoon ci am volonté politique boo xam ne da taxaw ngir lañuy lor dakk état bi def ko te yaakaar naa bu fekkee ne am nañ liberté ci def loolu itam mais équilibre war naa mën a am équilibre ñoom ci seen liberté mais dañ ne la anta xorrun maalam tadur yow fii ak loroo rek yaa ngi sa liberté waaye boo demee bay lor léegi liberté kon foofu waroon naa taxaw pour yemale seen lor yooyu ndax nag sàmm équilibre bi war a am kenn ku nekk di dund sa liberté kon état bi dañ koy dut baaraam waaye itam ñaari woy denc yi yombal ak bay bay liku gi am léegi ci biir famille yi waajur yi léegi ñu ci bari li leen gën a ñor rek mooy fexe ba nit kiy lekk ajo yi na am fexe ba indi tele bu mag ci kër gi te bàyyi woo xel dara lay télé bay bàyyi ak jeexital jam yi def ak yu demee noonu ci ay taxawaay yoo xam ne ak sàggan la te waajur yi di ko def bokk na ci responsable yet képp kuy wax ñu lay déglu rek ba ci oustaz bi ci euh, kanam ay élève sax responsable la am na lu mu war a def sëriñ bi ci kanam ay taalibeem am na lu mu war a def responsable la ci melokaan yooyu ñu tudd journaliste bi ci bi ci studio te xam ne nit ñaa ngi koy déglu responsable la ci moo tax jamono ji toll war nañoo di indiwaat bu baax responsabilité presse bi presse Sénégal ci melokaanu nit ñi waaw wax naa léegi état bi mais ñi ngi jàmbat njàng mi deltu ginnaaw gum deltu ginnaaw waaye war nañoo bàyyi xel ne élève boo xam ne saa bu xëyee am na lu néew néew deux heures de temps yu mu war a taxaw wala toog ci kanam télé bi di seetaan ay feuilleton loolu bu ko defee ci semaine bi boo ko xoolee mu tolloog ci fukki waxtoog ñeent loolu boo ko multipier ci année bi ñaata waxtu lay perte moo tax ñi ngi jàmbat njàng mi ak deltu ginnaaw gum deltu ginnaaw ñetti at yi mujj mais ci biir gëstu yu ko sabab bayndiku gin bayndiku ak ñàkk sàmm ak surveiller gin ñàkk surveiller organe de presse yi man gis naa ne ci la bokk bi ci mujj ci responsable yi peuple bi itam nag mboole seen parce que buñ ne état bi état peuple bi leen fi teg kon buñ demee bay tànn war nañoo xool kii sàmm suñuy droit li may mujje mooy li may proposer te dama koy tënk ci tënk gu tënku lool benn war nañoo dellusi si ci njàng mi njàngum diine mi luñ ci mën a yaatal luñ ci mën a def mu gën a yaatu gën a baax bokk na ci li may proposer parce que réer lu bari ci melokaan nit ñi ak seeni jalgati réer a ko waral bokk na ci yooyu itam ñu delloo si yar yarub kër fexe ba kër yi di dund yar bi lislaam jàngale teggin ñu delloo si ko ci kër yi bokk na ci itam nit ñi waajur yi nañ mag ña daan def bu nit ki jëmee ci kër nañ ko daan yabe nañ ko daa bàyyiloo xel jigéen ji bu dee dem dañ ko yab di ko dénk xamal ko ne sëykat du muttan rek waaye mas masuliya responsabilité la góor gi tim ñu war a wax ak ñoom sensibiliser googu ñu daan ñi te mag ñi daa ko taxawee rôle boobu gis naa ne wax na war naa dellu si pour nit ñi bu ñëwee ba ci sëy des ci ñu mën a sëy sëy bu rafet bu dëppoog bi leen lislaam jàngal. bokk na ci may proposé tamit ne nit ñi nag jot nañu jóg ci revendiquer ak dox bu baax ci war a am code de la famille boo xam ne dañ ci day tënk seen dundu famille. naam boo xoolee ci kaw sax da nga naan aajowu ko nit ñi ñi ngi dund seen famille. ni mu waree budul code de la famille boobu mais ci kaw problème ba ñu am waaye saa bu ngeen problème amee problème dem tribunal yéen ñaari jullit ñi ñu àtte leen ci loi boo xam ne bokkut ak loi bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka taala tëral kon loolu mooy solution yun yaakaar ne wala bokk lu ñuy proposé pour affronter pour jàmmarloog défi ak jafe-jafe yin ne dafa taxaw ci kaw mën a amal famille ci ni ko lislaam jàngate mu mel ne défi la yoo xam ne nag suñu xoolee yépp daaxiliya la taxadiyaat daaxiliya la ci biir la fekk ci fii soriwuñu moo xam ci ay réewi arab la réewi jullit wala ci sax ñu dul ay réewi jullit am na fa luy xew ci biir ay famille ay doxalin yoo xam ne yaakaar naa ne buñ deful ndànk dana royaat si ba egsi ci suñu yi am na ñoo xam ne egg nañ ci ne léegi passé góor dong dootu ko moom góor a jigéen dañ koy seq xaadi bi juge bi moo ciy dogal waaye nekkatul ci loxol góor ta'addud polygamie ñu ne bala nga koo def soxna su njëkk si da cee d'accord te it doo ko doo ko def ñaari soxna yi doo leen boole bokk ci benn kër soxna su ne da koy dëkkal ci genn kër ay charte yoo xam ne yaakaar naa ne buñ ne cell yooyu dana mujj wàll si ci suñu biir askan wi te boobaa ay jafe-jafe rek la dundal lii ab code de la famille la ci benn ci réewu araab yi yoo xam ne bokk na ci yin yaxal ci biir ne euh, booy def polygamie soxna su nekk danga koy dëkkal ci geneen kër boppam te sax ca foofa ña nga fay waxtaanee di ko rumanaat naan ñi ngi bëgg indi loi boo xam ne parce que léegi dootu nekk ci loxoy góor yooyu di ay taxadiyaat yoo xam ne xaarijiya la yoo xam ne buñ defu ndànk mën naa egsi suñu biir famille te ay yàqu-yàqu la ci jur ma yaakaar ne war naa tax ñu wutal ko moom it beneen waxtaan boole koo waxtaan wi ngir mboole seen ñu gën a mën a doon luy jariñ suñu ñoom famille ak dundam ci ni ko lislaam gërëme maa ngi dellu di jégg lu baax baax lii ma fi gaaral ci ay xalaat nag duma ne mukk lu mucc la ayib lu mat waaye dama naan rek xalaati doomu aadama la yoo xam ne war nañ cee mën a dellu si ci ak yokk yokku lu yées euh, leeral lu gën a leer euh, ba ci sax ngat ak jubbanti loo xam ne dafa mat a jubbanti yooyu yëpp nag maa ngi koy xaar ci boroom xam-xam yi toog fii dellu di leen gërëm ci ànd gi ngeen ànd ak ñun ci déglu bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Serigne Issa Ndiaye ñu ngi lay sant bu baax. ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil iman di ñaan sunu boroom mu yàggal sa taxawaay te dolli sa xam-xam te bàyyil ak sa xel bu baax waxtaan wi liñ ci séentu woon am nañ ci lu kawe njot kon ñu ngi lay wax mbokk yépp ni képp ku bëgg déglu waxtaan wi soo jokkook juróom-ñetti rajo yi incha allahu di nga ko dégg muy Daaru Muxti FM Dunya FM Lamp Fall FM Touba Mbacké FM Diso jant bi Sud FM ak Walfadjri euh, bu subaa nag Serigne Amsatou Diakhaté moo fi waxtaan li muy waxtaan mooy Touba ci ñaar fukkeelu seekal bi ak benn Touba vingt-et-unième siècle moom la ñuy waxtaaneel suba waxtu wi nag dafa jeex takk xam naa laaj bari na lool waaye dañ ciy jukki lu mel ni ay bennat rek lu nu ci waxtu wi may rek kii nee na ginnaaw bi ma te jaare la dafay laaj nan lan mën a fexe ba def sunu njaboot mu doon njaboot gu yiw mooy laajam gu njëkk ñaareel ba it laaju ñaareelam mu ne lan ngay dénk ñi nga xamante ni dañuy bàyyi seen i njaboot wala ñoom seen bopp di roy ci melokaanu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax alxarbu muy occidentaux yi ñu jël seenu melokaan bay sol seenu col yi nag seenu dox yi nag seeni wax yi nag yépp te bàyyi sunu aada yeeg sunu melokaan yi kon nan lan mën fexe ba yar njaboot gi ci yar bu yiw a yiw bu sell waa kon ñu dellu di gërëm damay tàmbalee ci laaj bi mujj lan lay dénk ñi nga xam ne ñoo jëm ci roy tubaab yi ci seen ay melokaan ak yu mel noonu li mu leen dénk mooy euh, foo jublu de dëkk boo jublu dajeek nit ñi daw jóge fa yaakaar naa ne boo dee boroomu xel danga war a xoolaat sa bopp te ba ci tubaab yi xam nga tubaab yi ñoo fi njëkk wala bokk yàgg nañu fee woote liberté liberté ci jigéen liberté ci gone yaxal ci ay loi mais tey jii dañoo dem ba mbir mi ëpp seeni loxo fi mu ne nii tubaab yi ci ci ci ci euh, yi ngay dajeel fii ci ci euh, réew mi tañ xam ñun ni ñuy dundee ci simplicité ni jigéen dese nekk ci kërab yu wuuf ak njabootam ni ñàkkee ay problème koo ci wax dalay ñee di la xamal ne ñoom tey mooy liñ gën a ñàkk ci seen béréb yooyu kon ndekam ñoom ñi ko defoon ci turu liberté libéré jigéen libéré gone ñoo wëlbatiku tey di ko rëccu di wane ay bon bonam kon ñi nga xam ne ci ñun ñii tey dañoo dëgmal tubaab yi di leen roy ci melokaan war nañoo bàyyi xel ci loolu bu baax a baax euh, li may dénk ki nga xam ne walla bokk nu ñuy def ba mën a sàmm sunu njaboot ci dundiinu lislaam mooy rek di ko lislaam jàngalee te dañ koy tàmbalee ca tànn ga soxna dañ koy tànn sëriñ dañ koy tànn boo ko tànnee nag te e, bàyyi ca xel jikko ja ak diina ja la ci yàlla digle ci barke dana la ko defal boo ko defee tey boo ñëwee ba ci dund gi nga nekk ku vigilant di bàyyi xel di teet yu baree bari moytu yenn sàggan yi yaakaar naa ne loo mboole seen mën naa dimbali nit ci sàmm yar ak teggin yi ñu war a am ci biir usra bi wala famille ci lislaam jërëjëf mbokk mi itam li mu laaj mooy mu ni nit ki nan lay aare njabootam ci jumtukaayu xarala yu yees yi nan la leen ci mën a aare ba mucc seeni musiba waaw xam nga man jumtukaay yi dama yaakaar ne ay jumtukaay rek la jumtukaay yi moom da mel ni paaka la rek yaay xool la nga cay def mën nga caa def lu baax mën nga caa def lu bon dëgg la nag tey am nañ problème parce que xarale yooyu parce que xarale yooyu tey dafa yaatu ci misaal internet internet bankun la minal maalumaat lu nekk nga fa ku ku jóg jëm ci sax te tànnu bala ngaa dem da nga fa yàq waxtu li may bàyyiloo xel nit ki mooy yooyu yëpp yuñ mën a jëfandikoo la ci jamono ci suñuy liggéey waaye na fekk na balaa ñu koy jëfandikoo am na lu ñu tax a jóg loo xam ne moom lañuy jël ba fa la nga xam ne taxuñoo jóg amaluñ njariñ bu ñëwee ci tele yeeg euh, film film film am na film yu baax am na film yooyu seetaan mu jariñ la ci histoire wala jariñ la ci langue mën laa yee ci jamono waaye dadi ñun xeeti film yi ni am yi ni am fii suñu feuilleton yi day xeeti film yoo xam ne amaluñu njariñ wala boog nga ne njariñ la boo ko màndaxee ak lorga ga da ko junnute du ma ne fukk te du ma ne téeméer te waaye da koo junnute kon yooyu ñu buñ ko mënee am yeneen yoo xam ne danañ ñu mën a amal njariñ mi ngi aju rek bëgg mi ngi rek ci liñ bëgg bu fekkee dañoo bëgg daal baax nañ yi nga xam ne mooy ay jumtukaay ci mbaax ñu koy jëfandikoo ci biir jumtukaay yooyu la nga xam ne nag du tax a baax ñu moytu ko surtout internet ndax internet moom lépp a ngi ci waaye nit ki rek na fekk ne am na lu ko tax a jóg bu ñëwee yam ca wala sax ci biir wëram muy wër waaye tey wër rek lu baax ndax lu baax nag mi ngi ci biir. jërëjëf ci tontu yu leer yooyu nga xamante ni tontu nga ñu ko ñuy fàttali mbokk yépp ni bu subaa Serigne Hamzatu Jaxate moom la ñu seqal jataay bi ci Touba 21e siècle maanaam ñaar fukkeelu xarnu ak benn. fi ñu ci tollu moom la ñuy jàngatal tey fàttali mbokk yi bu baax ni ku bëgg a topp waxtaan wit boo demee ci euh, majalis incha allahu taala point com da nga ko mën a jot ci wàllu internet bi kon ñi ngi sant bu baax kitam xam naa bu fekkee laaj bi dina fi xaj rek dañuy njëkkanteeg waxtu wi ki da doon laaj mu ni moom daa gis lu bari sëy yi ci jàkka yi lañ koy takke te gis na ni ñaari ñaari bu sëy yi amee ay jafe-jafe dañuy romb jàkka yi dem ci tribunal yi mu doon laaj ndax mënuñu woon a fexe ba bu ñu amatee problème yi na ko imaam ba takke woon ñu fexe ba ñëw fii ñu imaam bi lijjanti ko. Euh, loolu laaj bu am solo la li muy dellu di euh, leeral rek mooy maanaam li ma waxoon ne peuple bi am nañu responsabilité jafe-jafe yi ndax peuple bi ci ak ñorom moo waroon a egg ci ne man kët ab jullit laa du ma dellu ci lu dul àtteeb jullit moo tax maa ngi woo suñ mboolem mbokk yi ni ñu tuddee ay musaqafin ci liggéey bi ñuy liggéey ngir euh, xeex bi ñuy xeex ngir amal attey l'islam nañ ko tàmbalee ci population yi yee leen ci nit ñi buñ ñu woon ci diine yewu gi war a am ñor ci ñor gi war a am na am loolu moo leen di mën a may ñuy dem di àttewoo ci jàkka waaye problème bi mooy nit ñi yeewu googu des na kon ñor googu des na loo foofu nag jullit yi ñoo fi wàcc seeni yoon ñoo fi wàcc seen yoon bismillah dog jot na bismillah